waaw ñu ëpp ci ñoom feeñuñu waaw ñu ëpp ci ñoom feeñuñu borom bi def leen nëbb ba pare boole leen ci biir nit ñi loolu moo tax ñu naqaree xam waaw ñoom yow li ñëpp monsieur monsieur lambda le lambda di def moom la ñuy def waaw moom la def amul leneen. dañuy feebar bi am soxla duñ ko mën a faj di li feebar bi am ay location yoo xam ne ñuy ñëw di la ah boo ci mënee jàpp di nangam ak nangam waaw di liggéey liggéey yoo xam ne ñu ñëpp def léeg-léeg ñooy bale mbedd léeg-léeg ñu nekk ingénieur ingénieur bu jiite benn groupe wala mu nekk sax koo xam ne kii ci ndongo ji ci daara ji la nekk wala mu nekk mécanicien boo xamante ne apprenti la léeg leen mu nekk ministre tamit léeg-léeg mu nekk président sax waaye côté boobu gars yi duñu ko gis. waaw dañuy jàpp ne ah gaayee ko fal rek <laughs> waaw <laughs> waaw kon nag loolu lu am am solo la dañoo nit ci ba a loolu ñu bëgg a wax mooy bul samp nag ne wala yu gis naa ci téere yi dañ téere yi nga xam ne ñooy wax seeni jaar jaar bi leen melale léegi nag nga ñëw nag nag léegi nag teg <laughs> say say kaal ne képp koo xam ne nee nañ waluyu la damay jël xool est ce que niroo nag kenn ci awliya yi ma sa jaar ku bu niroowul ak moom ma baax déedéet bu boobaa yaa ngi jum waaw boo jàppee te tamit waluyu ci mbubbu xamis kese lay feeñe yaa ngi juum parce que doa ji mën naa dàq costume ñépp te mooy waluyu bi dina mat affaire bi nekkul ci yooyu en tout li ñuy sol jot na te amulu gi yàq gu ci nekk ak yooyu waaw mooy mënoo ko tàgg foofu waaw sa waay day cravate ça veut dire que kon moom nii mënu koo nekk déedéet parce que fan ngeen mës dégg wala yu buy cravate ma la doo bàyyi soxu caaxaan yooyu waaw <laughs> kan moo la ne wala yu am wala boog bon dañuy nekk ñoom ñoom ñoom ñi ñi ci àll ba di beru léegi te quoi ji la kan moo la wax loolu ñi gën ci ñoom sax beruñu ci biir nit ñi la ñuy waaw roye ko xayrul xalqi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> doonu loolu lëloo ko beroo ko dem feneen ginnaaw bépp nga gis yow Medina yëpp mosoo fa dégg na saasaan dem na ci raaru sàngam nekk fa tëju fa ay kii doon na ko def ba mu nee Makka mais bi mu wootee sax bi révélation bi accès lu bari hein bi mu accès da doon gis ne dematu fa woon waaw waaw ndax seenu xalwa mu ngi nekk ci seenu feeñ ñoon ñoo ñi gën mag waaw kon nag loolu Euh, nañu ko xam quoi mënoo ñëw naan voilà lii la nii lañ war a mel ku melul nii kon nekk ko déedéet xamal ne ara isun fii xidri dil jalali falaysa yadrihim siwal ashkal yi voilà waaw ñi mel ni ñoom kese ñoo mën a xamante parce que ki gëm loolu daa fekk ne wàllu la ki gis nit nangul ko lu ko yàlla baaxe daa fekk moom baax googu mu ngi ci moom daa fekk ne mbaax boobu mu ngi ci moom waajooju waaw kay moo wax falaa yadrihim siwaal askaali lu dul ñu mel ni ñoom moo leen di xam waaw te loolu nag ñu bari ci lañ tàbb ci panu boobu waaw moo tax ñuy jàpp ñu doon wax sànq jàpp ne bon wala yu waaw loolu am na karaamatul awliya am na mais ñoom bu ñuy dund fi ñuy dund ak duñu nangul kenn loolu parce que dañoo jàpp ne bon ñooñu sax ñoom ñoo gën a tee sori parce que ñii naan ñii ko ñu mel nii buñ gisee ku mel noonu ñu jàpp ne comme kii la waaye ñee moom ñi ma doon a sànk ñoom ñoo gën a sànni parce que ñooñu ñoom dañoo jàpp ne affaire yi waa dañ la mu ngi ci alxuraan ak na waaye amul kenn koo xamante ne nangul nañ la ci sa sa wilaaya bu leer amul waaw amul walla iyaazu billaah ki nga xam ne ay kaasam la yor kooku problème mooy ne kenn waliyu yi obligé wuñ di niroo te borom bi ñu ne la leen melal ñu ne nu ne waaw ne ñu ne ñu ne la leen melale waaw ñu ne ci feeñuwaay bu ne waaw waaw summa a'lamanna anna sha'nal awliyaa mukhtalifun jiddan ka sha'nil anbiyaa faminhum man laa tabiinu abadan lahu karaamatun wa bullighal madaa wa minhum man yudhiru al-karama wa huwa lam yastakmil istiqama wa ba'duhum yatiru fil hawa'i wa rubbama yasiru fawqa al-ma'i wa ba'duhum yukallimu al-ashjara wa ba'duhum yukallimu al-ahjara wa minhum man yunqidhu al-murida wa huwa dhu bu'din wa lan yahida wa ba'duhum ya'jizu an daf'i ad-darar 'an alladhi naadaahu illaa fil hadar lakinnama al-muridu dhu tanaadi idhaa ta'allaqa biman yunaadi banim jeexe ak tamit ñu xam après day gis li ëpp xarbaax bi gën a rëy nag mooy al-istiqaama non boobu mooy boobu moom gën a garaaw te nit ñi moom lañ gën a jàpp ne boobu moom <laughs> moom lañ gën a doyadal ndax seen ñàkk a xam waaw euh, euh, Cheikh Abul Mahani euh, Cheikh Ahmadul Khadim alayhi ridwanul baqil Khadim mu ngi doon wax lu mel nii di wax seen différence ni nga xam ne fa la ñu lay fee ni ñuy feeñoo mais ñii dafa tudd ñuy kese mais kenn mënu leen tudd ci ay téere tellement dañoo bari mu naan am na ci ñoom fa minhum man la tabiinu abadan summa la man bu xamal ne ginnaaw gi xamal ne sha'nal awliya gis nga mbiru awliyaullah yi radiyallahu anhum mukhtalifun dafa wute lool jiddan dafa wute jiddan lool ka sha'nil anbiya comme mbiru yonent yi alayhi salaam yonent yi yemuñu manoo ne man comme que yonent Yàlla Daawuda buur la woon yonent loo nekk buur yonent bu nekkul buur nekkoo doo man du ma nangu nga nekk yonent loolu boo ko defee juum waaye doone ah yonent sàngam moom gis naa ne amul woon lu bari kon képp koo xamante ne moom yonent la am alal damay xam ne noo yow moom doo yonent dane boo ko defee jum fan nga teg lool mooy awliya yi tamit seeni mbir dafa wute lool comme mbiru yonent yi alayhimu salaam ni ñu wutee waaw comme mbiru yonent yi alayhimu salaam ni ñu wutee mu ne am na ci ñoom koo xamante ne man laa tabinu abadan lahu karama am na ci wàllu yoo xam ne jamais benn xar baax du feeñ ci moom waaw wa bulliral manaata ko jote na ñoom waxtal yu kawe ya parce qu'en fait ñi ci ginne kawe kawe kawe yu mel noonu waxoon naa la ne de toute façon wàllu yi karama yooyu di ñëw di feeñ ci ñoom ñaaru mbërëg buy génn ci jigéen lañ ko jàppe te tamit dañuy am kersa lool lu dul loo xam ne il faut ñu dëgëral diine ji waaye lu nekk seen mbiru bopp kese noonu wala loo xam ne bu borom bi feeñalul yi ci ñoom man nañu bari ñoo xam ne man nañoo dugg ci teeni alkande moo tax dañuy am kersa lool borom bi ni mu bëgg mbir yi di muy doxee tous les jours loolu soppeeku ci loo xam ne ci ñoom la jaar waaw mooy du loo xam ne dañuy taxaw bi ko bàkkoo jamais parce que xam nañ ne kii def faalun al faal mooy al mooy borom bi tabaaraka wa mu ne ñoo xamante ne jamais jamais jamais moo tax bés boo toogee ah jàpp ne walla man dara feeñul ci man <laughs> eh, gisoon nañ taayile bi waaja <laughs> benn ci taalibe fi dara feeñul ci moom sëriñ bi na ko yow li nga toog di tudd turu yàlla ci sikkar yi ngay toog di ko def te borom bi nee na maay toogaale ki may tudd loolu doyul karaama loolu doyul mu indiwaat ko waaw mbir yi wax ñooñu duñ ay superman ak yi bëgg def loo xamante ni ay ay super héros non ñoom xam nga na la jaamu yàlla kese lañ lépp yàlla jaarale ci ñoom nag ñu nangoo ko noonu waaw jeex na am na ci ñoom ñoo xamante ne nii jamais mu feeñal karaama benn xar baax benn karaama takkat moom daal dinay agg njomboxtale wa minhum te am na ci ñoom nag man yuziru beneen côté bi koo xam ne moom day feeñal al karaama karaama waru mu mu ne wa huwa lam yastakmil istiqaama te moom matalul sax coowooral gi nga xam ne mooy dëgg-dëgg istiqaama mooy eh, li nga xamante ne mooy xar baax moom matalul loolu ah. waaw kon lan lay wax fii bés boo nattee que ne yu sàngam moo gën a fort wàllu yu sàngam parce que gis nañ ci moom ay xar baax yii feeñ ci moom te feeñul ci keneen ki mooy yow juum nga sur la sur waaw mënoo ñëw bon diw julli na ci géej gi diw naaw na ci ci jaww ji diw def na lii diw def na lii kon nag ki nga xam ne gisuñu mu def ci dara këlee ko gën yow yaa yu ju yow yaa ñàkk xam loolu la Sëriñ Tuubaa di wax nii Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu di wax ne la ki nga xam ne am na ñoo xam ne dara du feeñ ci ñoom te kooku jota ne mat jot na ñoom ya am koo xam ne moom day wane loolu te sax matalul al istiqaama coow waral ci yoonu yonent may saa saa nii teg ci tànkam te doo ko teggi loolu sax matalu ko waaw waaw akbar mu ne lenn la ci ñoom nag di nga gis ñenn yi yatiru fil hawa ci ñi nga xam ne ñooy feeñal dina feeñe ci ñoom muy dow muy muy naaw ci jaww ji léeg-léeg muy dox ci ndox mi waaw alhamdulilah lii la la lay si doon wax ne lii la bu mu la impressionné waaw ka koy def bu mu la impressionné bu mu fëq sa bët lu dul nga gaar ay mbiram bu ci waroo lu dul nga gaar ay mbiram ci alquran ak sunna jeex na waaw mu ne ñenn ñi moom dañuy wax dañuy waxloo garab yi ñenn ñi di waxloo xeer yi am na ñoo xamante ne seenu taalibe yi nekk fu sori am problème boroom bi bëgg leen a xettale jaaru ko ci sëriñ ba waaw mu sori ko lool te jógewul fi ne am ñoo xamante ne lottu nañu bi dindil lor te lool borom bee koy def di ko jaarale ci ñoom ah ci ki nga xamante ne nii moo ko woo lu dul koo xam ne ku mu ku ku nekk ak moom la wala fi fi mu présent waaw waaye lii nii yépp xam nga lu cëpp solo ah mooy li nga xamante ne mooy mooy li nga xamante ne mooy li gën a rëy ci li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, mooy mooy mooy karaama karaama gi gën a rëy mooy al istiqaama waaw waaw kon nag ja'alana allahu min alladhina yusaddiquna kulla ma yabduna wa qadana li hubbihim jami'a wa hubbi man kana lahum muti'a waaw <laughs> mu ne ja'alana allahu yal nañu borom bi boole ci ñi nga xamante ne ah yusaddiquuna min alladina yusaddiquuna ñi dëggal kullama yubduuna lépp loo xam ne moom la ñu feeñal borom bi feeñale ko ci seeni loxo waaw waqaadanaa mu wommat ñu li xubbihim ngir sopp leen sopp nit ñu baax ñi ngir yàlla sopp awliyaullah lillah tabaraka wa taala wa radiyallahu anhum waaye sopp képp koo xamante ne ko leen di topp la waaw yal nañu ko borom bi may ndax lool mayu yàlla la xubbu aliyin min al sopp Seydina Ali radiyallahu anhu ci ngëm yàlla la bokk sopp nit ku baax loolu noonu mayu yàlla la kon nag yal nañu boroom bi daal di may loolee euh, te yal na ñu may ñu ràññee ñi nga xam ne ñooy ay waliyum dëgg te bañ a waru tamit waaw euh, lépp rek ñu xam ne boroom bi mooy borom maye yu rëy yi di ko may jaamam yi di ko feeñale dina bu mu ko neexee ak nu mu ko neexee ci ay anam yoo xam ne yu wuute la. Ah, kon nag loolu lu am am solo la waaw kanta fu yi taxaw <laughs> eh, di woote wu rek naan ñoom ñooy diw ñoom ñoo nangam alors que xamuñ dara te tamit defuñ fi dara ah takk takk biir takk bitik waaw tiim di woote wu rek waaw yor yére yi wali yu nee nañu lañ dugg ci biir ba pare nekk ñoo xam ne ay luu lañu ay till yu soxor bon aw ñooñu jar nañoo moytu waaw façon boobu moom jar nañoo moytu waaw waaw <laughs> waaw <laughs> id baana jaaran annama shuyuukhu haadha zamani julluhum fuxuuxu wa ba'duhum yarkanu litasadduri ila riyaasatin bila tasatturi walam yubay walam yumayyiz bayna fardin wa sunan wa yajdibul wara li mujibil fitan wa yad'il kamala wal wilaya yadhal wara bi kasratir riwaya wa in madahta indahu shaykhan siwa aghadahu li hasadin wa hubbi jah wa haythuma tadhkuru bi hajwin ghayrahu yafrah walaw daral jami'u khayrahu wala yasurruhu siwa infiraadi biddikri wal madhi ladal ibaadi wa haythuma yamil li ghayrihi abad mustarshidun yahij gharamahu al-hasad tabban lahu fa innahu law qasada salaha amrihi faqad mujarrada lasarrahu husuluhu haythu qasad wala yubali birtihalihi abada fa kullu shaykhin hakadha fa innahu min saa'idil hutaami fatruk sha'nahu wa kullu man ra'ayta yasta'lil abid minal mashaayikhi fad'ahu yaa muriid fa inna fadlallahi laysa mukhtasar yu'tiihi man yashaa'u minal bashar walilxasuudi mathalun qad ihtadaa qaalu lxasuudu laa yasuudu ahada kayfa yasuudu wa huwa fi lazmaani yuhibbu salba nicmati lixwaani wa ba'duhum taraahu dha ta'ammumi mutawwija ar-ra'si ma'a talassumi tashabbuhan bir-ru'asaa'i as-saalihiin man hammuhum ridaa al-jaliili kulla hiin wa yadhkuru Allaha kathiiran bilisaan wa qalbuhu adnasu min kulli janaan wa yudhiru zuhda wa lam yaqsid bihi siwaa iqtinaasi al-maali faltantabihi alayhi wa yadda'i ba'du shuyuukhi annahu laa ya'kulu az-zar'a wa yukhfii sha'nahu tashabbuhan biman yujaahiduuna nufuusahum wallaaha yaqsiduuna wa innahu law jaa'a wan-nuxaalu xaaliyatun laraamahat rukhaalaha wa innahu law jaa wannu xaala xaaliyatun laramaha truk xaala walaysa yadri annaka la zar'i ma'al mala madhun lahu fi shar'i wa ba'duhum taraahu zamtinaa'i min nadari niswaani zaaqinaa'i tashabbuhan bil ulamaa'il awra'in al-aamiliin al-xaashi'iin al-a'daliin wa annahu lawlaa uyuunin naasi laraamahunna bizinan aw faasi wa yadda'i al-ba'du al-wusula taarika ibadatin hatta yasira halika wa gharrahum fi dhaka su'ul fahmi wa danasul hijabi ghayril ilmi wa fassaru lafzal yaqini bil yaqin wa fassaru lafzal yaqini bil yaqin fi akhiril hijri bila mawtin yahin id lam tulaaqi muslihan faltaktafi bima bihi nasa xiyaaru salafi wa huwa shari'atu nabiy al-Mustafa salla musalliman alayhi dhul wafa wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita fa axbaru bi anna listiqaama nihaayatu salaahi wal karaama wala takun multafitan likulli man ra'aytahu yushbihu shaykhan fi zaman falaysa kullu maa taraa mudawwara ka'kan walaysa kullu daw'in qamara kalla walaysa kullu ma'in salsabil walaysa shuhdun misla saabin ya nabil walaysa kullu ma fi llayli na'iru naaran biha istilaa'u man yusaafiru waxtabiri rijaala qabla suhba wala tusaahib ghumran aw dha raghba fa rubbama staqbahta sha'na al-'abdi wa innahu qad haaza kulla majdi laa tazdari al-'abda li qubhi al-malbasi maa taxaddudin wa kuthri danasi idh rubbazi taxaddudin qad imtalaa nuuran wa sirran min ilaahin qad alaa wa rubba abdin qad ala inda al-uyun ka annahu qutbu raha haythu yabin wasituhu intashara fil buldani wa huwa kal qirdi lada rahmani waaw yàlla masaalit bi dafa am solo quoi <laughs> masha Allah <laughs> non dafa am solo waaw liñ fi doon wax nii yëpp bayt yi lépp ak dolli waaw taxawoon nañ ci nag bu baax ci biñ koy def chara yu gàtt sax ay douze minutes di ay douze minutes waaw gis nga waaw di la wax ñeneen ñi nga xam ne dafa alternation ci ñoom ñi nga xam ne moom lañ doon wax ñooy dugg ci yére yi yi la ñuy sol waaye ay pill lañu yoo xam ne ngir fàdd jaam yee leen tax a jóg ñooñu moom de toute façon boo leen di teg ci balaas bi di gis ni ñiy échoué nañu <laughs> muy alquran ak sunna waaw amul dara lu leen di nuroo ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp nag apparence la ngir nax nit ñi jaami'ul xutaam lañ la ñuy dajale aji dajaley mattum àddina la waaw te yow mii nag moom boo dof dof lu mu la ciy boole waaw waaw moom min sa'idil huttami ñi nga xam ne ñooy dajale mattum àddina fatruk sha'na bàyyil ay mbiram waaw waaw jàpp ne parce que ñoom kër giñ dëkkoon famille bi dëkkoon wala boog sant yu njor sant wala yu mag ñoo fa nekk léegi ñoom ñuy jaar ci lool di ndax nit ñi sëriñ bi ne la ma ne lool bu la bu mu la nax fa inna fadlallahi laysa muxtasar gis nga ngëneelu yàlla nekkul lu mu tënk ci bërëb nekkul lu mu tënk ci ay nit mukk yu'tihi moo koy jox man yasha'uhu minal bashar ku ko soob ci jàmm waaw kooku nag ab añaakoon ab añaakoon rek la walil xasuudi waaw jàpp ne lépp ci ñoom la ne ba pare ñaawi jikko waaw boo tuddee beneen sëriñ fa moom mu mer wa in madaxta indahu shaykhan siwa aghadahu li hasadin wa hubbi jah mu mer loo ko buta xol bay bitaa gas ndax bëgg jiite ak tamit daraja waaw boo tuddee nag lu ñaaw beneen sëriñ fa moom yafrax walaw daral jami'u xayrahu même bu dee ne ñi nga xamante ne nii ñoom ñëfa ne xam nañ ak baaxam waaw moom mu kontaan waaw waaye ku tudd ku baax fa moom mu mer waaw mu ne tabban lahu wayawu kooku xam nga ne toskare ñeel na ko waaw kooku mu jublu woon ci boppam warul di dajale mbooloo yi waaw waaye gars leen ñu tàmb di dajale commencé di dajale mbooloo yi nag di laaj addiye yi di sasaate ba pare ut ci calendrier jullit yi yoo xam ne ñoom ñoom la ñeel ñoom ak ay taalibeem waaw mu ne kooku tabban lahu waaye toskare ñeel na ko am jikko yu mel nii ndax moom fa innahu law qasada salaaha amrihi faqat mujarrada waaw bu doon ne moom taalibe bi wala mooy yëwénal ay mbiram rek rek te yàlla tax moo ko tax a jóg mais la sarrahu xusuluhu haythu qasad mais dina kontaan nit ki fu mu defaroo baax na ah sëriñ di wala defar mer yow xanaa du du du <laughs> ku mu dégg ñu ne mu ngi woon fi moom waaye léegi moom gis na keneen dem na foofu léegi sax mu wa mu mer lu tax mu ngi jóge ci man wal iyaadu billah waaw kon nag loolu lu am am solo la quoi waaw waaw wa ba'duhum taraahu za ta'ammum léegi nga gis leen ñu ñu ñuy kaalawoo <laughs> comme ni sëriñ su baax yi doon kaalawoo ni jaay na ñoo sell waaw la hawla wala quwwata ab bukki njuur sàmba bu dugg ci euh, derul euh, mbote mu nooy la de <laughs> waaw di nuroo ta tashabbuhan bi ru'asa as-salihin ña nga xamante ni di nuru nuru lañ waaye ña nga xam ne yàllaa leen def ñu rek jiitu xeetu yore saa saam ñu baax yoo yee nga xam ne seen mbir nekkul lu dul ridal jalil seen yitte yëpp mooy am gërëmu borom bi nga xam ne mooy ko tedd ki saa su ne waaw nga gis ko nag ci mitin yi ngir gondi nit ñi dóor martu wa yazkurullaha kasiiran bi lisaan nga gis ko foo ko fekk tudd yàlla bu dee téere sëriñ ba mu ne moom la kii téye di ci jàng rek bari ci jàng ci biti rek c'est pour les caméras ak nit ñi mais bu wéetee fëli leen di teg da leen di doy dal sax waaw mais nag bu ci biir saa sunu gaa imaam kii moo sell moom daal foo ñëw daanaka du wax ak nit ñi sax loolu lépp ñàkk ñàkk xam la nit ñi dinañ jóge fu sori ñëw waxook ñoom naan dangay ngay sikkar fan lañ ma sa gis saa salam nit ñi ñëw jóge du fu sori sax ci kii yi ñëw di ko seet si lool mu toog rek ay fan naan dañu naan day sikkar saa boo demee noonu rek lay def du wax ak moom sax di def ay liyaar kese kooku caaxaankat la nga naan la waaw di tudd yàlla lu bari waaye nag ci mbooloo yi ah, ci mbooloo yi waaw ak làmmiñam waaye gis nga xolam ba nga xamante ne moo nekk ci moom adnasu min kulli janaan moo gën a takk gën a tilim gën a bëri bépp xol waaw di wane wa yudhiru zuhda walam yaqsid bihi si waqtinaasil maali fal tantabi bon <laughs> muy wane ne daa dëddu àddina nag mooy dee lii rafet yeeg lu baax yi mu mel ne bëggu nag ngeen xaw a kii yi te nag jubluwu ci dara lu doon dajale koppar yi dara yooyu yëpp ay façon ay ay mbaal la rek ci feeñ boobu bu ko defee ñu naan gaa yi ah, lépp luñ ko jox ngir da koy joxewaat moom <laughs> <laughs> ma ne yeewul laax léegi ñuy ba ñuy tere seen bopp yenn lekk yi wayat daan yi di woote yow boo bàyyee yenn lekk yi loo ciy wax nit ñi di ko yëg wayat daan yi ba'du shuyukh yenn sëriñ si moom di woote wu yaay yaay yéen que ñoom laa yàqulu zara du lekk mbay mi quoi <laughs> te dañuy dëbb seen mbir moom gis nga sawaay <laughs> bu ñu wéetoon fii cox cox rek buñ ko fi woon fii cox ba ne ko tëll lañ koy def ñuy fontu la wax waaw kon nag euh, ñi ci gën a moom mooy ñi nga xam ne wa yaddail ba'dul wusula ñi nga xam ne nee nañ àgg nañu quoi waaw yéen a nekk ci surface bi ñun ñu ngi ci baatin bi nga ñun yi wolof yi dafa boy ci suñu nopp yi ñun ñëpp te li ci gën a yéeme mooy ñenn ñi koy woote kat nee sëriñ bii moom mooy seen sëriñ sëriñ Tuubaa radiyallahu ñii ñoo yabaate seenañ sëriñ Tuubaa seen sëriñ wal iyaazu ñooñu moom yàlla xam na ne yélloo woon nañ ñu teg leen di leen rimba ay cours de fajar ah, ah, ah, timis waaw waaw ba kera ñuy génn ci seen bakkaar yu mag yeeg seen takk xol yeeg seen pas-pas yu yiis yi ñu yor waaw nee nañ dañoo àgg waaw ba pare bàyyi jaamu yàlla ba noonu lay mujjee ba mu ko bàyyee hatta yasira halika mu alku ba faw même bu dee mbooloo yonka da mu alku non seulement dallul mudil la dafa sànku di sànkaati bari ay mbooloo fu ñu topp ñu jaar fu mu jaar ñu topp ko di dajale mbooloo yi am ay cérémonie alal ya di bari lekk ya di bari naan ya di bari waaw ñu alku bu yàgg waaw waaw ndax nee na wa'bud rabbaka hatta yaqika al yaqin yéen ne ak seegu ngeen foofu yaqin googu fariwuñ ko faatu te suuratul la ga fin ba ñu ne mooy boo amee boo àggee ci station yaqin li leer ci yow nag bu boobaa mën ngaa bàyyi jaamu yàlla ji Allahu akbar waaw waaw moo tax mu naan la liñ doon wax naan ni ñuy xàmmee waaw ndax yii nii yëpp iblis dañ koy def moo tax kan lañ ko do Cheikh Abdul Qadir wala am na ci kuñu al-Jilani radiyallahu anhu am na ko wax <laughs> wala Junayd a ah, Cheikh ah, Junayd al imam radiyallahu anhu biñ koy wax ci affaire kuy dox ci ndox mi mu ne loolu picc yi dañ koy def <laughs> naaw ci jaww yi mu ne picc yi tamit dañuy naaw ci jaww yi lépp solo mooy al istiqaama ci li fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi woon tegu ci te doo ci teggi sa tànk loolu wax waaw kay moo tax mu ne wala takun multafitan li kulli man waaw mu ne fa axbaru waaw xaara fa axbaru bi anna al istiqaama nihaayatu salaahi wal karaama boroom xam-xam yi xabaare nañu ngir képp koo xam ne bëgg ngaa gindeeku ñu wax la mu leer naññ te ni li am solo nekkul ne diw def na lii def na lu extraordinaire bu looloo am solo gis nga xam nga lal la xabaare nañ ne bi anna al istiqaama wooral qul amantu billahi thumma istaqim bi yonente may saa saab waxoon saxaaba ba waaw waxal ne gëm naa yàlla ba pare ngëm yàlla googu la mu impliqué laaj ko nga tekki sa tànk te bu ci jóge waaw inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu voilà ñi nga xam ne dañ ne borom bi tabaraka wa taala du wax làmmiñ kese mais seen xol fas ko seeni cër di ko jëf ba pare ñu coow wooral taxaw ci loolee daal di ci cramponné te buñ ci jóge waaw ñooñu ñooy ñoo loolu istiqaama goo nee nañu loolu nihaayatu salaah mooy njomboxtalu yiiw ak mbaax wal karama xar baax bi gëna rëy buñ la ko laajee mooy istiqaama du nit dox na ci dox mi du nit naaw na fii du nit soppi na ay mbir fële loo xam ne dañoo soxla woon xiifoon mu kii rek lépp nekk lekk nit ñi lekk bu suur déedéet loolu ginu la màgg de xam nga lu gën màgg koo xamante ne nii mooy Ibnu Mas'ud doon wax radiyallahu anhu naan Abdallah ibn Umar mi <laughs> te Abdallah ibn Umar xam nga par rapport ak ñoom ay gone lañ ay ay ay ay doomi moroomam lañ mooy Seydina Umar radiyallahu anhu doomam la mu ne moom bokk na ci nga xamante ne nii àddina bi fukk ko quoi mooy xam nga jamono yeneen saa sam yëf yi dafa corsé woon moo taxoon mu doon wax li ma gën a ragal li ma leen gin a ragalal mooy yàlla ubbil leen addina comme ni nga ko ubbeeloon ni leen jiitu woon voilà ci ay alal ay kii mu ne moom Ibn Umar Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ngi génn àddina jamonoy naa euh, Usman mu ne bokk na ci ñi xam ne moom la ko Yonent sallallahu alayhi bàyyi woon ci la ne te kat moroomu doomam mën na koo jur waaw moom soppeekuwul mooy mbir yu be mbir yi ubbeeku yu wàññ soppiwu ko dara ndaw séede bu rëy boo xamee kan mooy ibnu ummi abdin radiyallahu taala anhu wa arda loolu mooy istiqaama nit koo xam ne mooy buy neex mu ngeeg yàlla ah taaraf <laughs> fàttalakul del xam ne yàlla fi raxaata yaarif ka fi shidda waaw buy neex buy naqari muy taw muy ñàkk taw mbir yi mbir yi ñooy jàllarbe ko ndax borom bi mooy jàll bi yadil amr uqallibu al-layla wan-nahar bim naan nii dina adam ñu ngi ko doon fàttale ko waaw yasubbu ad-dahra wa ad-dahr bi yadil amr sama loxo la mbir yi nekk uqallibu maay jàllarbe al-layla wan-nahar gis nga noonu muy jàllarbe guddi yeeg bëccëg gi noonu lay jàllarbe am am yeeg ñàkk ñàkk ñàkk geeg am yeeg kii yeeg yooyu yow nag yooyu yépp di xew nit ñi di soppeeku yii di am yu bees yoo xam ne fëkk na aji ku ku ku woyof bopp ak ku kii ak sax koo xam ne mu ngi ci woon waaye defe naa dëgg yow loolu amul dara lu teggi sa bët fi nga ko daaj muy alquran ak sunna nit dina dem cinquante ans ñu war fekkaat doit ji mu nekk ci même mbir mi quoi am benn constance ci mbaax loolu mooy istiqaama loolu moo jafe waaw xam nga sayyidu tabi'in eh, muy goro Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu eh, eh, Saïd moo tax <laughs> Saïd hmm? Saïd ibn al-Musayyib voilà <laughs> radiyallahu anhuma le fait que boroom xam-xam yi moom mu ne toog na quarante ans noddu fekk ko lu jul ci biir jàkk ji te amul kenn koo xam ne moo koy jiitu lu dul imam bi quarante ans loolu mooy dëgg dëgg istiqaama loolu mooy karaama gi gën a waaw mooy sax ci jumaa yonent bay saasaam jàkk joo xam ne moom la yonent saasaam neewoon qu'il vente qu'il pleuve qu'il nangam dara yow tout temps sax ci lu mbaax ba ni ngay wuyu ji borom bi loolu mooy istiqaama bi gën a mu ngi nii dañ koo wax waxati ko waaye nit ñi ne ñun dégguñu loolu de nooyu extraordinaire yi ngeen def ci biti ñun looloo ñu fëkk wal iyaadu billah fa axbaru bi anna al istiqaama nihaayatu salaahi wal karama waaw waaw boo xamee lii nag mu ne la nag kon nag yow ku newul ci istiqaama gi ta mooy miizaanu euh, shari'ati miizaanul qur'aan al qur'aan ak sunna mooy balance boobee kon nag wala takun multafitan li kulli man ra'aytahu yushbihu shaykhan fi zaman kon nag bu nekk di di di faale di tourner jëmee sa xar kanam ci koo xam ne saa euh, gis nga koo gis rek muy niru lu sëriñ ak ku baax rek ngay gëstu ñoom bu ko def ndax bul yaakaar bul jàpp mukk fa lay sa kullu ma tara mudawwara du lépp lu rox lu nekk lépp lu wër nga am nekk wër nga lu rox lu nekk que moom kankan am biscuit la mukk walay sa kullu daw'in qamara bul yaakaar lépp loo gis mu nekk luy xuy ci lëndëm ah, di leer rek nga foog ne aw weer la déedéet boo ko defee di nga juuma waaw waaw joxe ay misaal yu mel noonu <laughs> waaw kon nag loolu lu amoon solo la waxtabiri rijaala qabla suhba ñun nga nit bala nga ànd ak moom ci sa yoonu yàlla ci sa yoonu am xam-xamu l'islam ak yooyu sawaay ah na nga nanga saytu nit ki laata ngay ànd ak ñoom walaa tusaaxib bul ànd ak mu xumran koo xam ne am dof la bopp bi dafa woyof aw zaarax ba wala koo xamante ni borooma xeen mais mu àddinaam kese la boo mayul yow mii lay soppi matt di ko taale safaraw àddinaam ngir muy gën a nay ngir muy gën a nay dalay jaay léegi defari ay affaire am waaw te nag nga bañ a xeeb nit ñi liñ doon wax sànq jàpp na wala walu yu nii lay mel déedéet déedéet fu nekk la leen borom bi ara isun fii xidlil jalaali waaw alaysa yadrihu siwal ashkaali kon nag bul doyadal nit parce que bon eh kii yéreem yi gis naa ne moom du sol yére yu kii du sol ay jàllaabe du sol yére yu cher du sol yére yu imaam yooyu nga xamante ni nangam nangam wala kii nga xam ne yi bennam bii mu yor rek parce que loolu la am nekkul ne daay tànn yu yoo loolu la am li mu am lan nga bëgg mu def leneen waaw. kon nag loolu la waa kon nag insha allah ñu yem noonu ci Munbastal mi ci wàllu karaamaatul awliya euh, l'essentiel daal buñ ci jàppee. bañ a ëppal waaye bañ a gàttañ jàppe ko ni ñu ko alquran